jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adabi wal-fadaa'il fi faslun fi aadaabihi summa sanaa'unaa ala rabbi rahiim summa salaatunaa ala al-abdi al-kariim mu ne summa jàngoon nañ lii mais ba ca suuf sax waaye waxtu wee ñu daboon mu ne summa bokk na ci teg gi ni ñaan ba léegi ginnaaw yim la tuddaloon bii weesu sala sana una di tagg di bakk waaw ala rabbi rahim di tagg di di di di kañ suñu boroom borom bi nga xam ne arrahim aji yaatu yërmande summa ginnaaw gi salaatuna suñu julli ak di sëlmal alal abdil karim ci jaam bi nga xam ne mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam kañ nga koy def bad an booy man ak booy tëj ko salaatu ala nabi tëje ko salaatu ala nabi fekk nag alayhi salatu wasalaam bastan bokk na bastuna al yadayni bokk na ci teggin yi Allah ay teggin la Eh, dañu fàtte woon recensé wala weesoogul aadaabuhu tajannubul xaraami <laughs> fil akli mooy tajannubul araami fil akli kon nañ def fil akli un sharaabi wal kalaami deux kadal libaasu trois hein voilà aar leen rek wal ixlaasu mooy di sellal rek lépp quatre liman lahul arwaa wal ashxaas wastasanu taqdiima saalihil amal muy lan cinq mooy jiital yiw summal wudu six summa tathirul mahal mooy laabal bërëb ba set summa salaatu ñaari julli ñaari rakkaat lu borom bi dogal di dogal ñu julli ko keroog ci loolu jiital ko mu jiitu huit wal jusu wur daal di boof ci suñu tànk yi daal di daal di wóom wóom yi ah neuf xibla bi waaw summa sana'una ala rabbir rahim di kañ di kañ di bakk borom bi loolu la na onze summa salaatuna julli ci yonent bi alayhi salaam douze abdul karim alayhi salaatu wassalaam bad an waxat wan bastuna treize voilà bastuna al yadayni kon mu ngoog walillahi alhamdu wal minna dabaata dab dabaatal nañ yëf ci sawaay walla alhamdulillah alhamdulillah ala kulli haal kon bastuna bad an waxat man julli ci yonent bi alayhi salaam kañ borom bi tagg ko bàkk ko booy ak julli ci yonent bi alayhi salaam booy tàmbali commencé bismillahir rahmanir rahim ak yu mel noonu ba pare julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam booy tàmbale booy tëj ñaan gi waaye bokk na ci bastunal yadayni tàllal suñu ñaari loxo comme niñ ko gise woon ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi ñu gisoon indal imaamu Muslim ak imaamu Tirmidi ak imaamu Ahmad bi ñu gisoon ko ci waajoo jële eh, doon <coughs> ñaan boroom guddalu euh, tukki bi mu ne kon bastunal yaday marfu'atayn hein nekk loo xam ne lu ñuy yëkkati la hadwa man ki bay ni yëkkati sa ñaari loxo ba mu nekk loo xamante ne nii hein day nekk à la sa côté sa ñaari mbagg yëkkati ko ci kaw waaw badan waxat man basutuna lyadayni marfuatayni xadwa mankibayni makshufatayni mata adobin xushu maskanatin maatirafin wa kon yëkkati tàllal suñuy loxo yëkkati ko ba mu nekk ci suñu côté mbagg yi makshufatayni waaw bastunal yadayni mooy treize waaw tàllal ko tey ni nañ ko ci boole muy quatorze voilà mooy nga daal di koy yëkkati hazwa tey maksufatayn nañ ko ci boole muy quinze mooy dara du du leen wuññ dara du leen muur voilà mu tàll nga tàllal leen mu nekk lu ñu wuññi ñaari loxo yi maa ta'addubin ànd ak loo xamante ni nag ci ay teggin waaw boo yii yëpp boo koy def ak teggin xusuur ànd ak lan ak ak ak ak toroxlu kon te addubin nañ ko ci boole seize xushu' li nga xamante ne mooy di set toroxlu maskanatin wane sag aajowoo sag ñàkk sag ñàkk am dara xam ne yow amoo tus te yaakaaroo kenn ak lenn sa borom kese nga yaakaar kon mu ngi noonu kon 18 maa tirafin mooy nga ànd ak 19 nga daal di reconnaitre ah daal di nangu ne yow yaa def loo xam ne lu tax àq di ñaan sa borom te yaa aajowoo reconnaître ne da ngaa aajowoo sa borom moom mi nga xamante ne moom la ñu aajowoo kon waxudu ak toroxlu ngir sa borom muy vingt. mu ne Serigne bi di continuer radiyallahu anhu hein minha du'aa'inaa bi asmaa'inaa 'izaam husnaa wa bil mathuuri bokk na ci aadaab yi tegginu ñaan minha bokk na ci du'aa'unaa suñu ñaan bu ñaan ba tàmbalee ñaan bu ñu defee yi ñu ñaan bi asmaa'in di ko jaare ci turu yàlla yu màgg ya husnaa yu yu rafet wa bil rawatina nag li nga xam ne moom moo jeexital yi nga xam ne dañ koo soloo jële ko an xayril ko ci gën ji mbindeef muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo doon vingt minha du'auna bi asma mooy di jaar di tudd jël ci turu borom bi nga xam ne yu tedd yi kon mooy vingt et un husna wabil ma'thuri an xayril anam muy 22 di ci taamu rawatina yi nga xam ne moom lañ jële ñaan yi jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam kon mooy lan walillahi al asmaul husna li mu wax ci alquran fad'uhu biha suñu borom ne walillahi borom bi dong la ñeel al asmaa tur yi alxusna yaa nga xam ne ñoo rafet jéggi ta jéggi tayo ci taaru moom mbindeef xamu ko voilà fad'uhu bu ngeen may ñaan di ma woo ñaan leen ma ta woo ma bihaa di ko jaar ci tur yoo yële boo jël boo nee xulit moo tax mu ne qul ud'u allah aw ud'u arrahman ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna suñu borom alayhi salatu azza wa jalla mu ne qul waxal yow yonent ba la sa sa waxal sama jaam yi ne leen woo leen dagaan leen wala bu ngeen di ñaan ngeen arrahman bu ngeen di woor ak yëg ne borom bi moom la ñeel al asmaul husna tur yu sell yaa ñoom wala fad'uhu dee leen ko ñaan kon bi haa jaar ci yoo yële kon nag mu ngi noone le <laughs> kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne kon wabil ma'thur mooy yi ñaan yi nga xam ne azkaaru sabaax yeeg masaa yi nga xam ne comme ku mel ni imaam al-Qaxtaani daal dina koy dajale comme yu mel noonu tudde ko ay xisnul ak yu mel noonu yi nga xam ne al azkaar bu al imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi ak téere yi nga xam ne ñooy téere xadiis yi imaamul Buxaari imaam Muslim al Muwatta ak yooyu nga xam ne dañ ciy def ñaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yooyee nekk ci téere xadiis yi nga fexe nga xam ne ci ay toxale la ci moom ay jeexitalam yu mu doon ñaan yooyu tamit taamu nañ ko nit ki buy naan mu tibb ci yoo yële ne wa salihi salafi min adiyati ka sahbi ma majaayixi tarbiyati mu ne tamit ñaan yi nga xam ne tamit toxalee nañu ko ba léegi daal di nañuy taamu bëgg nañ tamit ngay ñaan mooy ginnaaw yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne wa salihi salafi way rafet way baax yi ñi nga xam ne way dawlu yi ci lu baax jiitu woon fi <laughs> ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy awliya u saxaaba yeeg ñoom moo tax mu leeral as-salaf min adiyati ay ñaan ñaan yuñ tukkee ci ñoom ka sax bi comme saxaaba yi radiyallahu taala anhu nga ne kon wa saalixi salafi damay def lan ma ne defal 23 seeni ñaan comme wax nañ bële yonent bi alayhi salaam kon mooy way dawlu yu baax yi ka comme as sax bi saxaaba yi ndax buñ naan salaf nit ñu baax. mag yu baax ñi ci jiitu ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum ma ànd ak mashaayixil tarbiyati mooy mashaayix yi mashaayix muy mashaayix yi muy mashaayix yi muy sëriñ si ñi nga xamante ne ñu sell lañu ak tarbiya ñi nga xam ne ñooy tarbiya nit ñi di leen yar di leen teg ci li nga xam ne noonee la yonent bi alayhi salaam doon teg saxaaba mi radiyallahu anhum kon nag mu ngi noonu mu ne a tawassulun ilal mubdil mu'id bi anbiya'ihi wa salihil abid mu ne minha bokk na ba léegi ci tegginu ñaan tawassulun di def tawassul mooy di ut loo xamante ne moo lay jokkale ilal mubdi ci ki nga xam ne mooy ki tàmbali mbind mi waaye al mu'id ki nga xamante ne nii mooy delloo mbind mi mooy lan mooy li nga xamante ne nii mooy mbind mi yàllaa ko fi indi moo ko génne ci ñàkk a nekk indi ko ci ak nekk-nekk waaw bu dul woon lool mbind du am voilà borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ni nii moo génne affaire yi ci ñàkk am indi ci li nga xamante ne nii mooy ak am kon nag affaire baa ngoog voilà léegi mu ne kon ma mooy lala nga xam ne. di def tawassul loolu ndax lan suñu borom moo wax ci suuratul maa'ida ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasiila wa jaahidu fi sabiilihi la'allakum tuflihuun yéen ñi gëm yàlla ragal leen tollu leen gëm yéen ñi gëm ragal leen seen borom ta ngeen sàkku ci moom lu leen di jokkale ca moom wa jaahidu te ngeen di kër këri di jihaad fi sabiilihi ci yoonam ci chantier yi rawatina ci toolu xare la'allakum bu ko defee tuflihuuna di ngeen texe loolu moo tax lu bari ci li nga xam ne mooy sa salaf ak boroom xam-xam yu mag yi awliyaul kibaar ñu ne lii nii day wane na kon wasiila bi ci gën rëy mooy am na yu bari yoo xam ne mooy say mooy mooy sa jëf yi nga jëf comme xadiis yonent bi saa saam boo bële ñoo ñële duggoon ca xaar ba ca xuntu moo mële far bu aw xeer wu daal di bu ngand wadd fatt buntu ba ku nekk wax li nga xam ne moom nga jëfoon ci lu baax ñaan ci borom bi mu dindil la liy jaare ko ci loolu le ba mu teggil leen ko ci gàttal muy xadiis bi nekk ci saxiix bu mawlaana abdallah abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma jële ko ci yonente bi alayhi salaam waaye ak li nga xamante ne nii mooy bi ci gën a màgg mooy as-salaatu ala nabi ak tamit di jokkalu ko li nga xamante ne nii ndax ay jëf bu yow jëfu jaam bi nga xam ne du tus du dara dara maa ci matul kooku loolu lay yaa loolu lay jaare naan borom bi nga defal ma borom bi di ko defal lan ngay xalaat ki nga xam ne mooy gën mbindeef ak ñi nga xamante ne nii moom mi borom bi ak yonent yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala ñoom la def ñuy ay intermédiaire am diggante moom ak jaam yi ba mu bëggee gindi jaam yi ñëwul rek gindi leen manoon na yónni ku nekk am alquran boo juddoo ñëwaale sa alquran jaamu sa borom ni ngay ba mu fi génne defu ko mais yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la teg di leen yónni ci jamono ju ne ñuy ñëw di leeral jaam yi ñooñu nag moo xam ne moom la de suñu intermédiaire lan moo dee lan moo lay ndayu ba bu ñu mënee bu ñu bëggee ñaan suñu borom mënuñoo jaaraat ci ñooñ ne borom bi ñu ngi lay ñaan ci àqu diw bi nga am ci yow jàqu diw nga defal ñu lii ndax moom loolu ban ban bañ moo ci am ba ñenn ñi di ko bañ xaw ma ko loolu lu yéemee yéeme la te loolu yonent bale saa sam ci xadiis yi ñëw na yu baree baree baree bari yoo xamante ni nii moo mais loolu taxu ñoo jóg yaataloon nañu ko euh, am na fu ñu ko yaataloon ci àllu ci tafsir yu gàtt yi sax waxoon nañ ci voilà allégé yi xam naa ko bëgg nga dem foofu waaye tamit waxoon naa la que ni kanta xadiis bi naan ay tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allah azim waxoon naa la loolu du xadiis mooy daa dëgg dëgërul voilà loolu moom dëgërul mbir yi wallahu taala alam kon nag mu ne minha kon bokk na ci tawassulun di tawassul di ut loo xam ne moo lay jokkale ilal mubdi ci tàmbali bind mi al mu'tadi ko delloo yawmal qiyaam bi anbiyaa'ihi di ut lu lay jegale ca moom bi anbiyaa'ihi di ko jaar ci yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam waaye wa saalihil abiid ak ñooy sellu jaam yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy warasatul anbiyaa ñooy donoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te nag ku nekk